léegi nag ginnaaw bi mu la waxee yiñ ju génnoon wi weesu ci wàllu njàngum xool ci kaamil bi ànd ak ta ah, di di settantal ak bu dee ne da ngay tari ban moo gën waaw ak ki gàttal la ci jëm léegi nag mu ñëw dil duggal ci beneen beneen mbir mooy di jàng alxuraan waa jàng mi man bu may jàng xam nga ñu ko doon keroog. bi nga xam ne am na wa jotaay boo xam ne uniquement dañ koo def ca la yonent bi alayhi salaam doon wax ni ñuy jàng alquran di ci neexal baat yi waaw bi waaw borom bi tabaaraka wa taala xam ne moo di déglu ab yonentam boo xam ne day jàng alquran di ci neexal baatam xam nga waxoon nañ foofu que ne ay jàng lu yooyu. waxoon nañ ni ci yu léegi nag foofu la lay duggal mu ne waxtalafu boroom xam-xam yi de rahmatullah alayhi nañ hal fadl hal afdalu tartiilu mais est-ce que ak tartiil moo gën nga ne ma luy tartiil nga ne wolof moom la naan di jàng di ko diibal waaw tartiil mooy njàng moo xam ne day dal waaw bi dinañ ci ñëw léegi nañ wax li mu wax ba pare après ah may ma xool insha allah waxtalafu kon wuute nañu hal ndax a afdalu tartiilu est-ce que at tartiil mooy njàng mu ñuy diibal nga xam ne day dal moom moo gën aw wala boog ak suhu mooy contraire mooy safaanam safaanam mooy la buñ la nee njàng mu dal kon kay dal di def lu ndànk di dal ndànk lool kay li nekk li nga xam ne mooy safaanam mooy contraire am mooy lu gaaw waaw wala boog est-ce que mu mooy njàng mu dal moom moo gën walla boog njàng moo xam ne day gaaw kullun mu ne nag kon lii mooy wax na la kon ñaari wax yu wutee goog ndax daa am ñoo xam ne dañoo bu la waxee lii rek mooy am nañu gën a lelee am nañu gën a le beneen bi mu ne nag kullun ku nekk ci ñoom ñaari xa xaaj yi ñii ne lelee gën ñeneen lelee gën ku nekk ci ñoom nag lëgu ñeel na ko dal dalilu ab tegtal bu kenn foog na dañuy wax di asaaloo xaasaahu borom xam-xam rahmatullah alayhi di wax mukk di asaalu di wax noonu rek di waxantu parce que moo bëgg a wax déedéet léegi nag kon loolu la kon wute bi wax na la wute bi am na am nañu ne waaw léegi nañ ñëw fii diibal mooy lan tartiil mooy njàng moo xamante ne day dal comme ni nga xamante ne noonu la ko al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal solo ak taalibeem bi al imaam abu daawud as-sijistani ak al imaam abu isa muhammad ibn isa ibn sawrata at-tirmidhi rahmatullahi alayhi jële ko ci saydina sayyidatuna ummu salama ah <laughs> hind bint abi umayya radiyallahu ta'ala anha wa ardaha soxna la woon ci yonent bi alayhi salatu wassalam yaay ummu salama ah zaatu rakb bu baayam moo doon nit ko tabeka ah abu umayya male léegi mu ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yuqatti'u qira'atahu mu ne yonent bi saa saam bu doon jàng alquran da ko doon dogee mooy fi laaya yi yem la doon yem waaw moom noonu la doon jàng yaqra'u mu joxe exemple yaqra'u nii la doon jànge da doon jàng alhamdulillahi rabbil <laughs> yaqif bu jàngee faatiha alha bu rabbil alamin day taxaw thumma yaqif mu taxaw mais teg ci arrahmani rahim mu taxaw mu ne wa kaana nii la doon jànge lii la yonent bi alei saatu salaam doon jànge Allah <laughs> voilà lii la lii nag mooy mbir mi moo tax saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhu bari na ci ñoom ñu doon wax loolu waaw naan yonent bi aleyhi salaam noonu la doon jànge ba ñenn ñi naan bu ngeen bëggoon sax man ma wan leen li nga xamante ne ñoom noonu lañ doon ma bu dul woon ah damay bañ nit ñu géewal ma <laughs> léegi ma wan leen yonent bi aleyhi salaatu salaam bu doon jàng nan la doon def waaw noonu la ko noonu la doon jànge lii mooy tartiil A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Alhamdu lillaahi rabbil aalamiin. Arrahmaani rahiim. Maaliki yawmid diin. loolu mooy tartiil loolee mooy tartiil léegi nag eh, moo tax <laughs> am lenn ci saxaaba yi radiyallahu anhum naan yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon jël benn aay benn saar boo xam ne bu gàtt la mais bu koy jàng day mel ni daa gën gudd ni mu ni mu toll ndax ni mu koy jàngee dalgal waaw noonu la jànge moo tax loolu nag mooy li gën a waaw loo yàkkamti yàkkamti ah royal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ñu suñu borom royloo même bu nee ne duñ la ne leneen li amul fu mu tegu du wax na la am na fu mu tegu mooy bu gaaw kon nag loolu mooy tarti la léegi leer na léegi bu gaaw bi bu gaaw bi aw ak suuf bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani irrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-siratal mustaqim siraata alladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin xam nga loolu daa gaaw wuute nag liñ la wax sànq waaw yooyu yëpp nag am nañ cosaan loolu la laan nag kon ñenn ñi dañoo gënale tartil bi yaay Ummu Salama di wax radiyallahu ta'ala anha ak ak sahaaba yi ñu bari loolu lañ ne yorent wala saab-saab ñi décriirum njàngam yëpp noonu la doon jànge léegi eh, kanta bu gaaw bi fan la tegu mu ne léegi mu ñëwal lëpp rattili d'abord mu ne waratti warattilil qur'ana tartilan jala dalila tartilin liman qad faddala mu ne warattili léegi mooy wax bu njëkk bi xam nga waxoon nag kullun lahu dalilu ku nekk ci ñoom am na tegtal ñi ne dañuy diibal ñeneen ñi ñi nga xam ne dañoo jàpp mu gaaw gën léegi nag mu ne warattilil qur'aana tartiilan jalaa mu ne laaya ba suñu boroom di wax ca yaa ayyuhal muzammil qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyaabaka fatahhir war rujza fahjur wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir non yaa ayyuhal muddaththir lool yaa ayyuhal muzammil qumil layla wala <laughs> waay lu may wax bi yaa ayyuhal muzammil qum al-layla illaa qaliilan nisfahu aw inqus minhu qaliilan aw zid alayhi wa rattilil qur'aana tartiila voilà fii la ayow léegi mooy wa rattilil qur'aana tartiila googee mu wax ci suuratul Muzammil ne deel deel jàng alqur'aan di ko diibal comme ni nga xam ne noonu lañu ko yaay Ummu Salama décrire la melale njàngum yonent bi aleyhi salaatu salaam mu ne ko dee ko jànge noonu loolu la waxoon yonent a aleyhi salaatu salaam ba moo tax moom buy doon jàng noonu la doon def bu doon jiite nit di jàngal Alxuraan noonu la ko doon jànge mu ne a mu daal di koy daal di koy def euh, kii daal di koy euh, maf'ulun mutlaq mooy gin ci insister na ko def def goo xam ne bu jéggi dayo lay doon léegi nag ñooñu nag ñi ne bëree gën ñu ne lii da koy wane Alxuraan ko wax te yonent bi aleyhi salaatu salaam hadiisu yaay Ummu yooyu yëpp day wane ne kon loolu moo gën. jalaa moo tax mu ne war a tiilul qur'aana loolu laaya bi di wax tartiilan waaw war a tiilul qur'aana tartiilaa ñu ne loolu jalaa dafa feeñ loolu feeñ na daliila feeñal na daliila tegtalu tartiilin ñi nga xam ne dañ ne diibal di jàng-jàng gu mel na moo gën li man ñeel ka nga xam ne lii mooy waxu ka nga xam ne qad faddala moo gën a lii lii mooy tegtalam léegi nag mu des ñeneen yi mu ne wal amru bi dhikril kathiri laaya dalilu ak si iqtafir riwaaya mu ne wal amru mu ne wa waaye wal amru bi dhikri kantaan digal gi suñu boroom digle ci alquran ne yaa ayyuhal ladina amanu dhkuru allaha dhikran kathira ne yéen ñi nga xam ne ca suuratul ahzaab mu ne yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi gëm yàlla ah te dëggal uzkurullaha dee leen tudd seen borom mooy turu allah dee leen ko tudd waaw zikran ak tudd goo xamante ni kasiiraa gu bare bare bari wa sabbihuhu bukratan wa asila te dee leen ko sàbbal ci suba yi ak ngoon yi léegi nag loolu ak beneen laaya bi am na beneen laaya buy wax loolu le waaw mu ne yonent bi aleyhi salaatu ci suuratu Ali Imran wadkur rabbaka kathiira wa sabbih bil ashiyyi wal ibkaar mu ne wadkur rabbaka sa boroom tuddal yow yonent bi alayhi salaam sa turu boroom kathiiran lu bari wa sabbih te leen sàbbaal bil ashiyyi ci ngoon yi wal ibkaar ak suba yi ñu ne yii nii yépp nag moo tax ñu ne kon moo gaaw mooy pour nga baril ci comme que suñu boroom daa wax ñu baril ko looy gën a gaawal yow ci ngay gën a tuufe te yonent bale saa saa waxoon na ku jàng alquran xaraf bu nekk danga ciy am yoon mu ne waxuma alif laam miim de loolu déedéet mooy xaraf déedéet alif buñ nee alif xaraf boobu boobu laay wax benn bu ci nekk danga ci am yoon ñu ne kon nag looy gën a gaawal njàng bi mooy yow da ngay tuuf lu bari da ngay mën a dajale lu bari ci waxtu suuti alors que bu dee da def tartil loolu liñ ciy man a tuuf lu bari loolu gaa yi wàcce kaamil xam nañu ko bés boo gisee gaa yi buñ gisee kuy jàng na le gaa yi gaa yi dañ naan ah sëriñ bi euh, tee nga ñoo àll léegi ñu jeexal seen bos ne la euh, tee nga àll ba àggaleel la parce que dañ naan yii kii moom <laughs> nii nii mu ko nar a jàngee moom mooy fi la ñuy xaar mais loolu sax euh, du objectif boobu du du moo tax ñuy wax fii voilà fii mooy looy gën a bari yow ngay gën a am ay xasanaat voilà ndax danga ciy mën a jàng lu bari alors que kiy def tartil moom jamono ji nga xam boo moyul benn page bala nga koo jàng waa jële bu reeku bar la tagaaw mën na cee jàng juróomi page te comme que xaraf bu nekk moom yiiw la ñu ne kon kooku day gañe xoolal yiw yooyu yëpp muy am alors que kële moom benn page am bi génn ko ci waaw ñu ne loolu la moo tax mu ne wal amru bi zikri digal nga xam ne moom lañ digal di tudd alkasiiru lu bari di tudd borom bi tabaaraka wa taala aaya bañ la suuratul ahzaab